qaala samahatul imam salahuddin tijaani alayhi ridwanu rabbani kanzil fil kunuzil ashara kanzil awwal wa fi fasli umumi rahmati ibadatul muhammadiyin ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq ñu ngaan borom bi subhaanahu wa boo la ñu jéggal euh, kon ba tey ñu ngi woon ci umumur rahma ci faslu boobu euh, gisoon nañu ibadatul kuffar maanaam mooy yéefiir yi ana ñoom naka lañuy jaamoo yàlla maanaam nekk ni par essence la quoi ñoom par essence la ñu jaamu yàlla léegi tey ñu war a gis insha allahu taala ñi nga xam ne ñoom ñooy loolu mooy ibadatul muhammadiyina yi euh, muhammadiyuna yi fii lim ci jublu mooy jullit ñi voilà jullit ñi la ci jublu euh, après insha allah dinañ ñëw ci muhammadiyuna yi maanaam ñi ñuy wax muhammadiyuna yi Euh, mu ne amma daal al muhammadiyuuna ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy muhammadiyuuna mooy ñi féete yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam fa innahum li yor boor mooy ñoom abaduhu ñi ngi koy jàmm moom buur yàlla min haythu ci anam ci anam gi al itlaq maanaam ci anam gu ñu joyal la maanaam de manière absolue bi xaytu ci bi xayri ci lu amul taqyid ak tënk bi shay'in ci dara min ak jaay ci xeeti ci ci pàcc al muhdasaat yi nga xam ne mooy yi ñu sos yi ndax faqat dëgg-dëgg tanazzahat set na ibadatum seen jaamu yàlla yi an ta'alluqiha ci aju ci dara ci ajom jëmi aju bi wajhin ci benn wàll duna wajhin wëllif beneen wàll min baatin moo xam biti biir la wa ak biir fa kaana loola moom moo tax mu nekk tariquhum seen yoon siratullahi di yoonu yàlla ila zaati yi jëm ci nekk nekk moom borom bi subhaanahu wa fa fa fa li hada lii moo tax faasu ñoom ñu ñu màng maanaam ñu gañe bi darajatil qurbi ci darajay jegeñ buuru yàlla borom bi subhaanahu wa taala min awwali qadamin ci maanaam ndëggu tànk gu jiitu gi xaaral euh, yan yan yan xale ñoo nekk foofu. voilà moom la ñëw kaay fii kaay kaay waaw yow toogal fii yow toogal nii voilà. te te 80 pour cent problème bi rek la woon. mu des vingt euh, léegi kon euh, maanaam muhammadiyuuna yi mooy ñi farak yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam maam dafa am ñaari xaaj lañ dafa am ñi nga xam ne ñoom jullit rek lañ maanaam jullit lañ ñi ngi ci yoon bi ñi ngi topp yoonu yàlla et cetera mais ñi ngi ci leneen tamit parfois euh, xaqiiqatan ñooñu nekkuñu di cheminer maanaam ñooñu sóobuwuñu daal sóobuwuñ ci yoonu yàlla voilà dañoo nekk comme ñépp euh, ñaari possibilité yooyu moo am dafa am ñoo xam ne bu leen neexee maanaam dañu nekk jullit <coughs> euh, mais voilà ça s'arrête foofu la yam quoi amul dara lu spécifique wala lu spécial lu ñu nekk leneen. à part ay jullit lañ mel nañ comme ñeneen ñi et cetera quant à jullit bi nga xamante ne moom ak yéeféer yi ñoo bokk daanaka lépp ci anam goo xamante ne boo leen gisee mënoo leen distinguer loolu moom moom moom moom mooy musiba yi musiba yi moom parce que loolu li muy tekki mooy nit ki amul identité loolu lay tekki te identité mooy liy njëkk liy jiitu ci nit nit première chose bu ñu ne ko yow yaay kan war na am identité bu mu décliner nit ki nga xamante ne nag maanaam moom boo ko xoolee daanaka moo yéefir yi ñoo nuroo képp loolu moom mooy musiba yi musiba yi parce que li muy tekki mooy nit ki amul sax identité amma euh, voilà ci waxam ci doxalinam ci demam ci dikkam ci yi koy soxal centre d'intérêt yi voilà euh, am na nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi suubu dëgg dëgg dëgg dëgg nag xam nga xam ne ñoom dañoo sóobu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ñooñu bu ñuy jaamu borom bi subhaanahu wa dañ koy jaamu mais ci itlaq lañ koy jaamu maanaam amul dara lu seen jaamu yàlla tënkuwul ci dara tënkuwul ci espace tënkuwul ci temps tënkuwul ci ay xeeti jaamu yàlla tënkuwul ci dara ci li mu tënku rek euh, hmm? ci li mu tënku mooy dinaa la expliquer après ci li mu tënku mooy ci yàlla ci boppam jeex na voilà maanaam ci circonstance bu mu mën a nekk yent bi noonu la meloon sallallahu alayhi wasallam maanaam sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullah ala kulli da daan tudd yàlla ci mbooleem jamonoom yi mbooleem xaalam yi maanaam mu ngi nekk di tudd yàlla di jaamu boroomam subhaanahu wa ta'aala nekk jaam euh, bal mën nga wàññi mën nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon da doon tudd yàlla ci mbooleem xaalam yi Euh, <coughs> ni ci noonu mboolem jaamum mboolem jëfum yi jaamu yàlla la amul benn moment bu yent bi sallallahu alayhi wasallam di nekk ci ay waxam ci ay jëfam ci ay doxalinam lu dul ne loolu jaamu yàlla la amul te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy yoonu euh, bi nga xam ne ci la yaroon saxaabaam yi radiyallahu anhum amul seen lenn seen benn jamono seen benn moment seen benn wax seen benn jëf lu dul jaamu yàlla la Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala en fait loolu tam moom moo ko soxal te te te te te leneen intéressé wu ko en fait voilà leneen intéressé wu ko li ko soxal mooy nit ñi nekk ci yàlla di jaamu yàlla et que bu ñu nekkee ci lu ñu nekk mu nekk jaamu yàlla et loolu rek moo ko soxal amul leneen voilà tudd yàlla jaamu yàlla euh, suñuy xalaat ñu xalaat yàlla ngay wax mu nekk jëm ci yàlla ngay jëf mu nekk ngir yàlla voilà maanaam yàlla nekk sa objectif voilà sa dem sa dikk lépp nekk ci moom en fait yoonu yàlla soo ko xoolee moo tax Muhammad yi ab Muhammad yi bu ñu ko doon résumé maanaam définition ne voilà lan mooy Muhammad yi Muhammad yi mooy ku ñu askanale yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam définition bi bu bu doon mën nañ koo wax mën nañ ko jox bii définition mooy koo xam ne waxam yi ak jëfam yi ay bëgg-bëggam ak ay mbañam man ay ay ak xaal yi muy nekke lépp day topp bu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu mooy Muhammad waaw sooy wax nga wax comme lu yent yàlla Muhammad doon wax ngay def nga def comme moom ngay dem nga dem ko moom nga dikk nga dikk ko moom nga kontaan parce que moom da daan kontaan ci lii nga mer parce que moom dafa mer ci lii voilà sa ay ak maam say action say humeur yëpp nga aj ko ci moom sallallahu alayhi wasallam loolu soo ko defee da ngay jeex ci moom li ñu naan fanaaw gi ñuy wax jeex tàkk tàkk tàkk ci moom noonu lay réaliser wu après nag day am beneen mbir mu am mooy baxaaw mooy sax gi te sax googu ni muy amee mooy moom mooy wëlbatiku comme yow da nga dem ba jeex ci moom existé to moom mu existe à travers yow loolu mooy baxaaw bi léegi nag yow nga voilà nga continuer di exister maanaam wala ou plutôt ñu ne moom mu exister mais à travers sa jëmm yow sallallahu alayhi wa sallam te loolu mënul am lu dul nit ki euh, nekk koo xamante ne léppam dafay jublu ci yàlla et ci yàlla rek lay jublu nekkul ci leneen waaw te loolu foo ko bëggee euh, am na ay montagne keroog bi may dem xanmas romb naa séen naa benn montagne bu weex Mont Blanc te njool waaw am na luy am na kaw si euh, ku ko bëgg a escalader ba ka ba ca kaw ba ca njombartal ka dafa am ay mbir yoo xamante ne moom lay laaj maanaam munu mënoo ko yéeg fekk yaa ngi fees dell ak ay bagages yoo yoo yanu nii di dem loolu du mën a ne soo bëggee yéeg foofu il faut nga dindi bagage yu diis yi lépp li lay diisal nga dindi ko sinon maanaam foo nga woyof toll mën a dem déjà ak loolu rek wóorul nga yegg ci kaw parce que dafa gudd waxuma la montagne yi nga xamante ne ñoom ñoo yi gën a ñoo yi gën a njool ci àdduna bi huit mille huit mille huit mille huit mille huit mille mètres d'altitude huit mille huit cent mètres d'altitude montagne bi gën a njool ci àdduna bi nga bëgg ko escalader dem ba ci sommet sommet bi sëriñ bi bu fekkente ne da nga bëgg euh, di ko di dox ah waaye yaa ngi yanu yu diis gann ah di dem yow rien que boo yanuwul dara sag yegg wóorul waxuma la ak boo yanoo yu diis non doo dem loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy fokk nga affranchir wu tamit ci ñuy téye sa tànk maanaam mënoo maanaam foofu boo bëggee dem mënoo ànd ak ñëpp en fait ñëpp mënuñoo demandoo parce que amuñu courage doxlu def def même loolu et bu dee saa yoo defee benn pas kenn na non nañ taxaw nañ xaar nañ ci di nga dem sa vacances yi nga amoon pour mën dem jeex te doo yëg voilà yoonu yàlla yàlla yàlla noonu la mel voilà yoonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yoonu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu noonu la mel maanaam li mu bëgg dafa bëgg nga nga jàpp maanaam nga dindi d'abord lépp lu lay diisal liy diisal nit nag lenn la mooy bakkan mënef na koo tënkee noonu bakkan ni mooy diisal nit ki voilà topp bànneexu bakkanam topp euh, riir mi riir mi l'ambiance quoi l'ambiance Euh, c'est que loolu moom moo tax yoonu yàlla di jafe parce que ñu bari dinañ départ dem ñu bari voilà yooyu man kii dama bëgg dem sóobu ci yoonu yàlla ki ci des ñëw ne la waaye noo man vraiment yàlla rek laa bëgg yoonu kii bi wala tarixa bi vraiment daf ma ñor dafa ma soxal vraiment dama bëggoon a kii ku nekk ku nekk indi ay ambition ay ay ay ay ay prétention am ñëw revendication yi indi teg ne dafa bëgg dem ci yàlla ku nekk wax loolu sans ñu xam réellement yàlla bi ñu bëgg a dem mooy lan c'est-à-dire que léegi jamono la <laughs> subhaanallah c'est-à-dire que dem ci yàlla si comme si mooy euh, damay dem boutique bi dellu si waa damay dem jënd ji maanaam terme la boo xamante ne dafa yomb. oui alors que non. nit ki bu bëggee dem ci yàlla il faut que d'abord euh, yéene maanaam ambition am yitti bi muy am élevé ambition bu kawe mooy yóbbu nit ci mooy mooy tax nit ki dem ci yàlla te loolu mooy tax nit ki nekk Muhammad yi nit ki nag bu génnee àdduna wax laa lu ko ci jotaay yi wees bu génnee àdduna te réaliser loolu jëfum yi dañuy dagg mais euh, vraiment soo leen amee beneen waxtaan boo leen di def ngeen jàppale ñu rek ngeen waxtaane ko feneen euh, voilà voilà nit ki su fekkente ne dafa war a soobu dafay dem dafay dafa dafa am benn dafa am benn niveau boo xam ne nit ki su fa yëggul ci wàllu yàlla jëfam moom bu deewee bu deewee jëf ji day dagg dootu continuer day arrêté moo tax xadis bi di wax naan nit ki bu génnee àdduna yëppam day dagg ba mu des ñett jëfam day dagg ba des ñett mais nit ci su fekkente ne dafa dem nag bay dugg ci jeex maanaam nekk Muhammad yi ba yenent bi sallallahu alayhi wasallam di vivre à travers moom jëfum doonul dagg mënut a arrêté parce que yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam du fi jóge kooku doo kooku jëfum du dagg voilà mais loolu pour mu mën a nekk dafa laaj xam-xam parce que nit ki mënul yëgg am na coin recoin yoo xamante ne imaginer euh, montagne bi ma la wax nii nga bëgg ko yéeg escalader ko dem ba ci kaw te fekk ci biir montagne bi ay àll dañ fa fees mooy montagne bi montagne yi nga xam ne dañu am ay àll àll àll bu dense façon rab bu nekk nekk fa voilà ba pare li tax affaire bi xaw a jafe mooy léeg-léeg li lay li lay téye ne doo doo dem parce que moom buggul nga dem intérêt nekkul foofu day nekk di jooy gis nga Imam Al-Busairi wax na ko radiyallahu anhu ci ci burdu bi jàng nañ ko fan yee an nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaa wa in taftimhu yan fatimi yan fatimi fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yasmi aw yasmi mi mu ne wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatu bakkan moom ak gone ñoo yem gone ñii ñoom ñoo yem ñoom ñoo bakkan comme ay ay comme ñoo xele lañ soo soo ko bàyyi woon fii tout le temps ñu koy nàmpal di ko nàmpal di ko nàmpal tout le temps day continuer di nàmp mais soo ko feralee day fer soo ko feralee day fer te euh, musoon nañ ko fi waxtaane ne ne bakkan ni mu mel ci nit ki dafa mel comme euh, comme euh, citron bi wala orange bi li ci nekk ci ndox maanaam masse d'eau bi ci ne loolu mooy bakkan ci nit ki te noonu lay def nag day day firtirlu saa su nekk ci biir nit ki pour ne il faut ma def nangam il faut ma wax nangam il faut ma jëm def lii il faut ma dugg ci lii il faut ma sot def nii pour quoi parce que loolu yëpp pour bañ mu dem ci yàlla la loolu rek la ko loolu rek la ko bañal parce que moom seytaane da ko dafa collaborer ak seytaane en fait bakkan ce qui veut dire il faut que soit nga nga rey ko wala boog nga nga noot ko ba nga xamante ne moo ko dee perpétuité boo ko dóoree perpétuité soo ko dugalee ci kaso bi perpétuité day nekk hors d'état de nuire ci cas de figure yooyu rek ngay mën a évoluer tranquillement mu bàyyi la soo deful loolu du la bàyyi te <laughs> parfois mu naxee la noo xamante ne dafa garaaw xam nga léeg-léeg nga toog di zikkar di kii moment yooyu ngay noog di zikkar yaa ngi toog di sikar di ki ki nekk ci xaal nag waaye da ngay gis gaay di sikar jekk-jekk ni gaay nekk ci xaal mais bakkat bi day toog xam ne ne garaawul quoi instant bi sawaay jël na dessus bi mais garaawul dama koy xaar ci tournant bi bu affaire yëpp seddee ba gars yi duggaat ci mbumbaay bi ak rumbaay bi gars yi duggaat ci yooyu ah ah <laughs> rek nga gis nga gis mu daal di dellu si nag xam ne ne saa yi xaar naa ko autour naa ko daal di jëlaat le dessus waaw en fait je lay def comme muus mi rek gis nga muus mi wunduñ léeg-léeg euh, mu gis saa yi pitax mi di di jéem bu koy attaquer muy naaw ak wala yu mel na wala jannax ji kaña gi ah, di jéem a dugg ci ay kàmbak fu ne mu dugg fa pour rëcc mais moom xam na ni boobu benn moment dina ñëw de toute façon sawaay dina am moment d'inattention te dina ko jàpp moom moment boobu lay xaar patienter moment d'inattention bi mu jàpp la ni la nuuj ŋànk ëcca après daf lay def benn bouchée da ngay jekki-jekki rek gis deret ji bakkan noonu lay doxale ak ñun il nous attend toujours au tournant voilà moo tax il faut que mu moo tax moom il faut pas que mu am benn ki que en fait moom mooy yor melo yi bakkan parce que xol moom mooy place bi nga xamante ne euh, ci la melo yu rafet yi ak melo yu ñaaw yi di daje mooy xol ba pare day alterner mais bakkan il faut que kon yow pour boo bëggee sa xol laab parce que bakkan bi moom li muy def li muy li muy li ko soxal mooy nan lay def ba moom sa xol de telle sorte que sa ay bànnee xam rek ngay toog voilà. seytaane nag nga koy jàppale ci loolu moo tax xeex bi metti moo tax xeex bi metti voilà moo tax soo bëggee dem ci yàlla maanaam nekk Muhammad yi yéeg ci escalader montagne boobu il nga euh, voilà maanaam bakkan bee yooyu di la diisal bakkan nag buñ ko waxee lii la mooy rëy euh, xeebaate euh, di ngistal di déggtal iñaan soxor euh, bañ am mba yooyu la quoi maanaam jikko yu ñaaw yooyu la voilà bañ bañ bañ dëgg bañ bañ nit ñu baax ñi euh, bëgg di collaborer ak di di di nangu lu bon euh, yooyu mooy yooyu mooy bakkan maanaam bakkan xaal la du du du benn jëmm bu nekk fii ñu naan bakkan a ngi nii nañu xar xol bu xolu waaj wala nañ xar dënn bi après peut-être qu'on va le trouver et puis après dañ ko yéegi ci sànni ko mu jeex du dool lu loolu xaal la état la bu nit ki di nekk voilà te foo ko fekk da yuuxu ngir bëgg a ngir bëgg a euh, day yuuxu nekk ci moom ci boppam moom dafa nekk ci passion ci ay xaal yoo xamante ne tout le temps day bëgg am am raison day bëgg am raison voilà mosoon nañ ci def benn euh, waxtaan ci ni muy def ak gaa bakkan voilà voilà bokk na ci yim yi mu gën a yi mu gën a sawar parce que moom moom comme ni ko gars yi di wax jàmm la bëgg quoi voilà comme niñ ko ak euh, voilà nan lay def ba voilà soo soo soo ko toogee benn xale bu jigéen romb comme ñoom ni ñuy def nga xamante ne bu ñu bu ñu bu ñu rombee duñu mënuñu dox ndànk en fait parce que dañuy bëgg nga dégg leen ñuy sol kii kek kek kek toog sol affaire boobu coquette yi dóor toog toog toog saa yu fekk nga si kar ba pare nga toog ah Seydou Ibrahima mi ngi mu daal mel ni xam na li may wax ñu romb parfumé du rek rek saa sikkar yi mu doon def yëpp bàyyi na ko maanaam xel mi nekkatul ci li muy sikkar parce que bakkan moo jóg ni non il faut que ma voilà foog ma bi bakkan mooy jóg voilà mu ne ah julli jot na de saa gaa yi ñëw wax la yeneen parfois ay seetaan match ay film bi suspense yooyu rek mooy tax julli bi romb la parce que bakkan moo jóg gérer situation bi parce que bakkan moo jóg soo naree bañ da nga koy yëg ci sa biir mu de mu fuddu mu fuddu da nga dégg koy gis day fuddu du ah? dinaa def lii soo soo nekkee di voilà léeg-léeg comme nit tooñ la wala mu wax la lu ñaaw walla mu def la lu doy waan wala yu mel noonu nga daal di sa sa dënn jóg rek nga gis bakkan bi day fudd en fait mënul toog benn place foofu mu toog mënu ko foog day fudd nee la déedéet il faut nga réagir boo ko bëggoon a defal sax day bañ boo ne ko toogal fi nga toog day bañ day jóg maanaam fekk nootoo ko bien sûr maanaam fekk boobu nga noot day jóg buuf daal di kii daal ne parfois parfois mu mu mu doxale ne na soxor mais parfois su xamee nii ni ngay doxale maanaam que am nga yeneen jikko yu rafet yu bari yoo amee ba tax munoo koo munula munula maanaam munul agir ci anam gu soxor xam nga bakkan bi la la lay wax danaan mais kii baal ko bu ko topp tane yow yow c'est que yaa ko yaa ko tane moo tax bu ko topp wala yaa ko gën bakkan bi ne la sawaay non daf la xamul rek mais bu la xamoon non bu la xamoon du la tooñ en fait yow yaa ngi jàpp ne baal nga waaj def nga lu rafet voilà moo tax xoolal imaam Busayri radiyallahu anhu wax na ko ci bur bi wa xaalifin nafsa wa shaytaana waasihima wa inhuma mahadaaka nus fattahi wuuteel ak bakkan ak seytaane te nga mooy leen parce que ñoom même bu ñu nee dañ lay yi sax et que vraiment dañu sincère ci conseil yooyu sax tuumaal leen waaw ah. leen parce que imaginer nit ki ñu tooñ ko moom mu ne waa ji ah non saa yi daf ma xamul rek bu ma xamoon non bu ma xamoon du ma du ma tooñ du def nii non mais bàyyi ko grawul naa ko tane quoi loolu en réalité sa bakkan moo réagir xam nga parce que sa bakkan moo jàpp ne moom moo gën a waaj yi c'est-à-dire que yow dangaa gën kii da nga ko ëppale c'est-à-dire que yow doo nawleem doo sax maasam moo tax yow en fait nekk ko fii di defanteeg moom sentiment boobu sentiment wu gën bi nga gën keneen ki sa extrêmement grave mais en fait mais ni mu la koy conseiller mooy nga jàpp ne saa affaire bi c'est bon voilà yow nga jàpp ne fi mu toll nag def nga affaire bu mag tey maanaam saa yi tooñ na la te toppoo ko ci maanaam pour yow réussir nga alors que non. alors que non. Euh, c'est-à-dire que moo tax. nekk Muhammad yi loolu loolu moo tax mu jafe parce que il faut nga rey bakkan bi il faut nga nga ci anam goo xamante ne voilà tout le temps ba pare tamit bakkan bokk na ci li muy li muy bëgg mooy day bëgg ngay ngay wax di wane li nga xam di wane li nga man di wane fi nga toll bakkan tout le temps loolu la lay wax jamais mu ne la saay noppil déedéet du la wax noppil tout le temps dana la waxal nit ñi xam yaay kan lan nga xam fan nga àgg nan nga man même buñ lay jàngal sax moom da la la déedéet bul wa bul wane ne lii mosoo ci xam dara waxal ne xamoon nga ko est-ce que nga ko dégg est-ce que mosoon nga ci yegg dara tout le temps tout le temps bakkan du la bàyyi mukk du maanaam day day day da gis day fudd buñ il faut nga wax lii sa làmmiñ bi di tourner di yëkkatiku di daj di finalement fokk mu wax maanaam munul bañ a wax bakkan munul loolu bakkan moo lay forcer muy yu diis yooyu si si soo munul du nangu voilà bu euh, ne saa yi waaw nañ ñaan waay euh, defal ñu ñaan gis nga moment boobu rek da gis bakkan bi day fuddu saa wan leen li nga man yëpp taril yi gën a garaw gars yi xam na yow da nga garaw boo bañee dina la forcer ba nga def ko parfois jusqu'à la fin jusqu'à ba bañee naan amin di raay seen ba bakkan bi dina ne la taril lu garaw nit ñi xam fa nga yegg yow yaay kan fokk bakkan bi wax la loolu day fuddu en fait te te te soo ko maîtriser wu soo réussir maîtriser ko loolu la lay def lay def ba pare c'est que problème mooy da lay yàqal après sa jëf voilà nga gis nit ku am xéewal mu ne la c'est pas normal yow waroon nga am lii yow tamit comme moom gënu la gënu juddu gënu la nangam. boo kiiwul maanaam dina la indil raison yëpp pour ne la kii li mu am mook yow li nga yow maanaam waroo warul woon maanaam kii warul woon a am lii te yow nga ne fi te amu ko maanaam toutes les raisons mi ngi fi dina la ko jéem a layal pour prouver la loolu. nga nekk nit ku normal koo xamante ne vrai Muhammad yi mooy koo xamante ne amul ku muy ñee ci kaw suuf amul amul yenent bi sallallahu alayhi kese la teg bët moom rekk la bëgg roy moom kese moo ko ñor leneen loo ko wax lu dul yenent bi sallallahu nii la meloon waxagoo fi dara nanguwul du nangu topp tànk leneen keneen neneen lu dul yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko ñor c'est fini voilà voilà loolu mooy vrai vrai Muhammad yi noonu lay mel voilà soo amee en fait <laughs> voilà da ngay gis am na tamit beneen affaire bu bakkan di def ngeen di nga julli yow bu dee yow kese la wala yow wala wala mais da gis ah bismillah allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu jeex soo nekkee ci mbooloo centaine de personnes des milliers de personnes bismillahir ah, loolu bakkan la tudd moom mooy fudd ne la saa way neexalal sa baat ba mu gën a neex waneel gaa yi fi nga toll wan leen ni leen nii nga mën soo bañee nga gis mu forcer ne day fit déedéet foog nga def ko loolu mooy bakkan moo tax bari nañu yaakaar ne départ nañ fekk bu doon voyage la dañ naan billet d'avion bi sax jëndaguñ ko waxuma laak di dem aéroport wala leneen ak leneen di xew billet d'avion non passeport sax defaraguñ ko te pour ñoom ils sont dans les sommités fekk bakkan bi mais moo leen jàpp def leen def ko esclave bakkan moo leen jàpp def leen esclave voilà te du la bàyyi ah, même boo defee tey lu baax sax dangay gis da lay dina fippu fippu fippu ba ne la waxal leen yaa def nangam même tey boo defoon lu baax bakkat da lay jekk day ñëw di fippu normalement bi nga ko defee yow bëggoon ko ko xama ah, danga ko nëbboon ah et c'était légitime c'était na nag nga def lu nekk ba defoo ko mais même après loolu fii lay nekk di la di la non wax ko wala boo même boo ko waxul sax même boo ko waxul sax waxal rek luy insinuer ak maanaam luy tax nit ñi comprendre ne xëy na kon affaire bu baax bi yow yaa ko defoon et que non maanaam essayer de essayer de faire quelque chose essayer de dire quelque chose voilà c'est-à-dire que bakkan du la bàyyi jusqu'à ce que jour bu muy am raison de toi du la bàyyi voilà moo tax il faut s'en débarrasser maanaam mu deñ soo bëggee dem voilà parce que yoonu yàlla yoon la boo xam ne jege na mais daf sori na tamit parce que yàlla ci boppam parce que yàlla dafa jege waaye tamit dafa sori te jege gi mu jege du jege distance sori gi mu sori du sori distance ci sa xol rek la mbir yi aju nan nga mel nan sa xol rek. ci lool la aju voilà naka ngay def ba sa xol jikko yu baax yi nekk ci bëgg yàlla bëgg yent bi sallallahu alayhi lool moo jiitu lépp voilà bëgg nit ñu baax ni maanaam lépp lu aju ci mbëggeel bëgg nit ñi bëgg jullit ñi da waaw jullit ñi da leen di bëgg rek naturellement maanaam sans exception sans discrimination ni de race ni de sexe ni de d'ethnie amul leneen ni d'âge amul dara amul benn discrimination kaay ma wax la benn affaire bu benn affaire maaluma bu mag la jàpp ko bul ko fàtte boo ko xamee xam nga lu rëy fathul mubin bi ñuy wax fathul mubin naa fatax naa la ko fathal mubin na fakku boobu nga xam ne c'est mooy mooy ubbi googu évidente ni muy manifesté woo ci nit mooy mu dem a dem ba nga xamante ne du jàppati kenn par ki mu doon maanaam ay ay origine lii la nii la tudd fii la juddoo nii la màggee kii mooy ndeyam ak baayam kii moo jur diw ak diw euh, lii mooy liggéeyam euh, am na alal wala amul alal yooyu du ko jàppee maanaam day bëgg ñépp parce que tout simplement ay jullit lañ amul leneen day bëgg nit ñi parce que tout simplement ay jullit lañ mu bëgg lu baax parce que tout simplement lu baax la mu bañ lu bon parce que tout simplement lu bon la ku ko mën def loolu important wul ci moom loolu mooy sax ko mu gën mais moo tax nga gis mu raar loolu tax nga gis jikko jooju raar parce que fatku boobu ku ko am bëriwul voilà parce que tout le temps bakkan daf dafay wax nit ñi ne leen faral fii défendral lii féetal fii bëggal ñii bañal ñee tout le temps bakkan daf la koy wax wutal la ay critères nag yooyu bëggee ak di bañe voilà wutal la ay critères yooyu bëggee ak di bañ maam yooyu bëggee nit ñi ak di leen bañ alors que tout simplement nekk nañ ay jullit rek waroon na doy parce que ñoom bëgg nañu yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam nangul nañu yàlla ak yenente bi sallallahu loolu doy na ci critère pour nga bëgg nit tout simplement xamoo ko xamoo fu mu dëkk xamoo fu mu juddoo xamoo lu mu am xamoo nu mu mel mais gis nga ko bëgg nga ko naturellement gis nga xale yi noonu lañ bëggantee xale yi gis ngeen leen soo bëggee gis bëgg ngir yàlla xool xale yi ngay xool comme Cheikh Abdel Dabakh waxoon radiyallahu anhu soo bëggee xam kan moo bëgg kan ngir yàlla ak nan lañuy ñuy bëggee ngir yàlla xoolal xale yi parce que ñoom dañuy bëggante naturellement dañuy gisante pour la première fois ñu jàppante di foo di ree ensemble eh, voilà tout simplement voilà et tout simplement am na benn <laughs> c'est que c'est que affaire bi li tax mu doy waar muy léegi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon a joxe bon exemple maanaam wax nañ ñu ne leen écoutez dee leen doxalee nii lii mooy li baax yàlla lii la bëgg yéen sallallahu alayhi wasallam li la bëgg et cetera ñooñu noonu ñoom ñoo am jikko yi nga xamante ne les grands débutants dañoo set ci jikko yooyu grands débutants yi dañ cee set ce qui veut dire que ni ñoom bu ñuy wax euh, xam nga booy booy dem benn am na am na yenn école yoo xam ne boo fay dugg dañ laan la day am prérequis moom dañ laan la euh, foog nga am niveau nangam doog a dugg. mais yoonu yàlla dafa am ay tamit ay prérequis mais prérequis yooyu léeg-léeg da gis ñoo xamante ne ñoo ñooy kilifa yi de yi gaa yi yaakaar ne ñoo war a yóbbu nit ñi ci yàlla mais amuñu sax prérequis yiñ leen war a accepter pour ñu war a mën a am sëriñ bu leen yóbbu ci yàlla ñoom. prérequis da dafa bokk ci prérequis yooyu parce que xam mooy nga bañ ji di di di di am bëgg di bañ di bëgg ak di bañ. parce que euh, kii mooy diw fii la juddoo euh, deret bi la am deret bi la bokk et cetera di bañ di rester ci dualité yi rek voilà mais bu dee ñi nga xam ne ñoo waroon a nekk référence ñoom ñooy nekk ci dualité boobu tout le temps c'est-à-dire yow nit ki su defee lu bon sax wala lu baax sax doo wax ne nit ki moo def lii dangay wax ne joolaa bi la wala tukkuleer bi la c'est-à-dire que wala ah wala pël bi la maanaam yow au lieu nga ni nga ni mais en nit ki la parce que du du joolaa bi tout le temps saa yu nekkee joolaa day mel nii ah am na ay joolaa yu mel neneen voilà c'est c'est que loolu c'est un prérequis loolu prérequis la nan nit li a mën a maanaam parce que kooku li muy tekki mooy xam nga loolu lan lay tekki li muy tekki mooy euh, bi muy dem moom ci yoonu yàlla voile bu njëkk bi est-ce que xam ngeen nii diggante nit ki bu nekkee aarif billah maarifa bu nekkee aarif billah am fatul akbar ak bu muy nekk qutbu zaman am na cent quarante huit ma maqaama yu mu war a xotti cent quarante huit mille mais avant mu nit ki di nekk aarif billah am na cent soixante cinq mille voiles ay kiiraay cent soixante cinq mille ci ay ay mais kiiraay bu njëkk bi kiiraay bu njëkk bi fer la fer mooy voile bu njëkk bi fer la weñ weñ weñ wu dëgëre dëgëre dëgër la nekk bâtiment ngandam bâtiment boobu moom foog nga dajj ko foog nga dajj ko mais foog boobu dajj woo ko nag mooy yow départ go en fait bay xalaata xotti cent soixante-cinq mille bay xotti cent soixante cinq mille boobu de pareguloo voilà y a toujours euh, te te te lan euh, dafa bokk ci caractéristique gu voile maanaam voile boobu mooy le fait que borom bi subhaanahu wa taala adduna bi mu bindee ko noo xamante ne nit ñi daf leen di bind ñu nekk góor wala jigéen. yàlla deful ñëpp rek nekk benn kii déedéet dafa am ay góor am ay jigéen mu am ay mag am ay ndaw mu am ñu xees am ñu ñuul am ñu mel am ñu xeereer am ñu weex am ñu mel neneen mu am ñu am karaw yu gudd am ñu am karaw yu gàtt mu am ñu am bët yu sew ak ñi nga xam ne seen bët yi day yëkkati ko am ñoo xam ne seen bakkan dafa tàcc comme ñun waa am ñoo xamante ne seen bakkan dafa sew te gudd am ñoo maanaam yàlla moo bindee noonu am ñoo xamante ne euh, dañuy làkk wolof ñii di làkk tukulóor ñii di làkk euh, arabe ñii di làkk français ñii di làkk anglais ñii di làkk loolu mooy c'est-à-dire que cuub bi yàlla cuubee àdduna bi richesse la diversité boobu mais bokk na mais li mais en même temps voile bu dëgër a dëgër la boo xamante ne du daaj maanaam gaawutu dajjeeku moo tax ku nekk ci étape boobu moom pour mu xotti voile boobu li tax muy jafe ci moom mooy mënul gis dara lu dul il faut mu classifier ko par rapport ak maanaam aspect extérieur mbir yi cest à que moom il se concentre tout le temps sur l'aspect extérieur te voile boobu kaay boo wax la benn affaire la man ngaa wax ak nit ñi wax leen pendant cent ans di leen leeralal ne loolu voile il faut mu denc ñoom tant que deñul ci seen xol affaire boobu du deñ c'est-à-dire que nga xamal leen ko taxul mu deñ lii tax mu deñ mooy leer gi dugg seen xol dajji voile boobu complètement ñu mën a gis ne ah ndek xekat léegi man nit ñi dama leen di xoolee kë ni ay nit lañu ni plus ni moins ay nit lañ jeex na naar laak tubaab laak chinois laak japonais laak allemand laak euh, américain laak euh, sénégalais laak loolu mooy li nga xam ne mooy li ñuy mujjee xool ci maanaam da est-ce que xam ngeen nii ku ku yegg ci yàlla dëgg maanaam ku am bu gisee ni en fait du fàttaliku ndax nit ki maanaam du du ko bàyyi xel mi maanaam du bàyyi xel nit ki ndax tubaab la wala naar la wala wolof la. wala sénégalais la du ko bàyyi xel en fait day considérer nit ki rek parce que mais que bu ñuy laajtee identité wu ni la waaw kooku kan la xaw ma ko nangam ci lay doo ko fàttaliku ne non non non en fait kooku kooku naar la wala en fait kooku kii la pour mën ko préciser ne diw mooy diw à part loolu amul leneen amul leneen amul neneen lu ñuy identifier kii mooy diw kii mooy diw parce que ay nit rek ñoo nekk ci kanamam mais voile boobu loolu dafa bokk ci caractéristique yi mooy voile bu njëkki bi ci cent soixante cinq mille yi te boobu tey boo doon natt moo kii la quoi boo boo doon xool gars yi nag ñi ngi dem waaw wala déet voile boobu mën nga koo jël rek def ko référence boo gisee ku weesu voile bi rek nga xam ne kii moom moom pour mu dem xëy na du jafe torop kii moom ak demam mën naa bañ a jafe. mais bu fekkente ne tout le temps bu benn waaye defee dara nga ne wu kooku làkkat la wala su kenn defee dara nga ne non tubaab yi da waaru ay non tubaab yi ah tubaab ah non mais tubaab moo bon tubaab moo lii. loolu boo fekk yaa ngi ci façon xalaat boobu rek mooy yow départ sax defagoo ko départ sax en fait defaguloo ko mooy ne départ goo parce que yow aspect bi gën a extérieur. bi gën a extérieur aspect boobu yow moom nga départ maanaam moom nga départ bi gën a apparent yow moom nga départ maanaam moom nga moom nga moom nga tëbagul quoi yow boobu tëbagoo ko pour mën a dem ci leneen moo tax aspect yi gën a moo tax voile yu njëkk yëpp mooy voile yi nga xam ne ñoo gaañoon iblis iblis voile yi ko gaañ mooy voile yu njëkk yi boobu ci la bokk mooy aspect intérieur moom moom lan la xam nga loolu tam mu ne nanguwul sujjóotal moom aadama de alayhi salaam kii ci ban lañ ko bindee man ci ci tàkk-tàkk lañ ma bindee jeex na amul leneen maanaam ana lan la ban la la tàkk-tàkk gënee ban lan ah lan pour quelle raison tàkk-tàkk moo gën ban beneen bi ci des mooy iñaan lu fekk mu iñaane ko xéewal gi ko yàlla defal voilà bi ci des nag mooy ignorance parce que xamul ne borom bi subhaanahu dafa tënk ci kii ay xeeti may yoo xamante ne moom mënu ko soupçonner c'est que yoonu yàlla dafa laaj tam kii boobu maanaam éveil boobu jug boobu dem boobu sóobu googu voilà jël yàlla rek def ko sa objectif voilà boo ci nekkee nag ay xeeti natt yu ne dina la dikkal mais façon bu nekk façon bu nekk mën nañ la dikkal mën nga tamit bon mën nga tamit dund dund goo xamante ne xëy na natt yi du bari noonu yàlla mën na la defal xéewal am na ñoo xam ne yàlla dana defal xéew kiiwal boobu mais <coughs> wala boog natt bi dina ñëw sauf ko ñoom du diis ci ñoom mais yoonu yàlla moom foog day am loolu parce que euh, kii bi ma la wax léegi euh, montagne boobu boo ko bëggee escalader yéeg ba ci kaw ba ci sommet yi euh, parfois nga jekki-jekki di ñaq parce que c'est pas parce que ñaq nga parce que sa muscle yi yenn yi ñu ngi sonn que ni danga war a taxaw parce que da nga war a dem ci kaw soo demee ba ci kaw nga dem escalader ko parce que léegi Euh, moo tax nga gis léegi euh, ci am na temps yee ci groupe bu whatsapp bi am na benn euh, fàttale bu ñu defoon rappel ci wàllu Cheikh Ahmed Tidiane kii taalibe Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu maanaam ni maanaam du tey lan ngay gis mooy taalibe Cheikh tur tur tur mooy taalibe Cheikh voilà c'est-à-dire revendication revendication prétention man taalibe cheikh laa jeex na looloo taalibe cheikh yow lan nga man de taalibe cheikh laa jeex na alors que loolu deful kenn taalibe cheikh bu doon nit ku nekk su waxee ne man nangam laa nga nekk loolu kon kenn ku nekk mën naa woote woo maqaama bu ko neex ba pare loolu lay doon affaire bi du loolu dafa laaj renoncement abnégation ay sacrifice dafa laaj ay voilà mu lépp maanaam sa bëgg-bëgg yi sa namm-namm yi sa lépp nga concentré ko ci yàlla ak yàlla kese lu ñëw baax na yàlla garaawul c'est-à-dire que dafa laaj adduna bi nga ni pour nekk vrai Muhammad yi dafa laaj maanaam nga nekk koo xamante ne adduna bi amul loo fi bëgg wala loo fi bañ amul yàlla rek moo la ñor jeex na da gis àdduna bi bii di yéemu ci lu nekk maanaam di gis ci yàlla ci lu nekk ci nga yam jeex na amul leneen buggoo fi leneen wutoo fi leneen jàppoo fi leneen yàlla rek nga jàpp jàppoo leneen voilà yi ci des yëpp en fait xeetu nax la quoi ay nax la parce que <laughs> ay ay nax la quoi dañ lay nax rek ko parce que day nekk dans l'apparence di rafet di di di yëg kii et cetera am mel lu am importance mais dans la réalité amu ko ñun biñ juddoog léegi yàggul mais def nañu presque suñu genn wàllu dund yi wala lu ko ëpp wala parfois mën na ko bañ a mat mais li ciy des bareetul voilà mën na bañ a mat genn wàllu njun mais li ci des bareetul parce que tout simplement la la vie elle est éphémère dafa gàtt te dafa gaaw mais dafa gaaw dafa gaaw gaaw trop trop loolu mooy bu ñu jàppee ne dañuy gudd fan loolu laay wax de sinon de moom mën na ñëw sa su ne <coughs> mais. c'est que dund gi moo gàtt. voilà adduna bi en fait amul dara dara luñ fi war a téye en fait luñ fi war a lu ñu luñu lu ñu war a soxal dëgg dëgg réellement amul adduna bi loolu amu fi loolu amu fi lu dul yàlla waaw ku jàpp ci yàlla nag jàpp nga ci lépp. mais leneen lu dul yàlla en réalité perte temps la wallahi azim nit maanaam ku nekk ci moment boobu nag nga xam te ne dafa xuusu dëgg dëgg adduna bi moom ko mbir yi wër ko ah euh, Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu mu ne ala misla duudil qazzi man yatlabu duna wali duudi fii man suujihi la tabibu waaw ci zajrul xulub xam nga kiy wut àdduna di ko amassé di ko dajale yittim yi ne nekk ci moom ak duurul kas bi mooy euh, euh, mooy weru naka lu tudd hmm, mooy daan ver ver bi defar euh, soie ah? weeru bu sobaale weeru mook ver mooy ver bi defar soie Euh, vers sax bi defar soie ñoom ñoo ñoo nuroo day jàpp suuf di di defar di tiise di tiise di tiise di tiise di tiise en réalité bi muy bi muy defar soie bi dafa tëj boppam ci biir dee moo tax foo fekk verre bi verre à soie verre bi defar soie bi mooy weeru bu sa baale soie bi nii balaa ni maanaam foo ko fekk buñ ko ub dañ ko buñ ko ubbee dañuy gis waa ji maanaam ki ko defar ki ko ki ko tabax day dee ci biir adduna noonu la mel du leneen leneen loo fi jàpp loolu mais vraiment c'est nul c'est nul du dara wallaahi du dara te balaa nga koy xam la plupart des du temps nit ñi désillusion bi maam ak dañuy désabusé mais day fekk màggat lañ en fait ci la ñuy comprendre que ni seen ambition yi amoon seen kërti kërti yu bari seen kii finalement l'écrasante majorité seen projet yi dara réussir wu ci. am na yu bëri yu te yuñ tënir en yu bëree bëri finalement la moo fi des am naa doom am naa sët jeex na léegi loolu lay bëggee quoi ndeysaan sama doom yi sama sët yi ndeysaan maanaam day gis ci loolu rek mooy nekk mbégteem source de mbégteem alors que subhaanallah temps bi mu perte yëpp te waroon ci jaamu yàlla koo consacré ko boromam subhaanahu wa taala lépp amatu ci dara. voilà kooku du accéder ci niveau boo xamante ne fekk na bi muy génn àdduna moom après day continuer di wéy di yéeg ci ay maqaama maanaam kooku day dee lépp dagg après lan mooy xew <coughs> doomam xëy na dina ko ñaanal bu dee yaroon na ko tuuti as néew bon peut-être première année bi dinañ def kaamil bu ay cas fi figure yu bari la am na ñoo xamante ne deux ans trois ans après ñu def kaamil après njaboot di tasaaroo finalement kaamilu paa bi wala mère bi bon écoutez je vais dire à des amis qu'ils vont s'en occuper et que ñi daal di ci occuper wu. à un moment donné moom dootul waxati sax ne na ko am yi occupé wu dans une période de de de de cinquante ans de cinquante ans kaamil yi ñu leen daan defal wala yooyu yëpp dootu am voilà léegi jeex na. dans un siècle ñëpp fàtte nañ leen voilà kenn dootul fàttali ko am dootul amat ci kaw suuf kuy toog naan diw sàngam voilà euh, sama maam sàngam wala diw sàngam moom yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla dafa nangam déedéet jeex na c'est fini te loolu c'est l'écrasante majorité wu nit ñi mooy seen cas. l'écrasante majorité nit ñi loolu mooy seen cas mais c'est là où ils avoir des regrets parce que dañuy wax ne mënoon nañu profiter quand même topp yoonu yàlla parce que loolu moo perdurable te kaay ma wax la benn affaire li ngay wut ci àdduna yépp soo ko ba am en fait finalement day am benn genre wu da nga mais en fait lii la c'est-à-dire que day mujj a nekk lu normal day dugg dans la normalité après ngay war a prétendre leneen nga war a wut leneen voilà day dugg dans la normalité nga war a wut leneen. mais soo demee ba ci cëppaandaw ga boo demee ba ci cëppaandaw ga da ngay rendre compte que ni euh, finalement amatul amul dara loo xam ne dëgg-dëgg dina la procurer le vrai bonheur au vrai sens du terme voilà au vrai sens du terme lenn rek moo la mën a jox bonheur boobu au vrai sens du terme mooy yàlla leneen lu dul yàlla du la jox le vrai bonheur wallahi du la ko jox lu leer laa la wax du la ko jox voilà te boo xësee ba am yàlla doo ko gis mukk man maa la ko wax ku am yàlla ba pare euh, torox ci kaw suuf loolu du am loolu du am mën na am junni noon mën na am lu ko neex parce que yàlla day nattoo nit ñu sell ñi yàlla daf leen di nattoo ay noon loolu yàlla moo ko def yeneen yi yàlla saa saa noonu lañ meloon dañu ay noonu nit yàlla yi lu ñu màgg màgg ñu mag ñoom ñëpp dañu amoon ay noonu kuñ la ci yow diw musta amul noonu loolu amul de am nañ ay noon c'est que gars yi parfois dañuy am noonu yoo xam ne duñ ñeme wax publiquement ne man kii bugguma ko. voilà parce que day doy tuuma ci ñoom xam nga te damay jël exemple koo xam ne xëy na bu ma ko waxee ñun ñëpp denc d'accord maam Abdou El Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu xam nga tey moom bu amee noonu am amoon na ko ah d'ailleurs amoon na ci amoon na ci lu takku mais ce qui évidence mooy képp ku taxaw ci rajo bi wala ci télé bi ne daf ko bañ bugg ko et que noonam la loolu day doy tuuma ci moom maanaam loolu rek doy lu ko tuuma maanaam ne daal ndekete saway moom vraiment ku dëng la ku jubadi la waa ju bon a ngi parce que lu tax parce que ñemewuñ ko mais yi ñuy def danañ ko def ci suuf dañ koy def ci suuf ak yu mel noonu bon bu dee ñun wolof yi moom am nañ benn stratégie boo xam ne moom boobu moom voilà <laughs> mën nañu mën nañu tagg tagg woo maanaam mën nañoo xas xas wu nuru tagg xas wu nuru tagg wala ñu liggéey la nga dee wala nga doof wala nga ne dal la après mu jeex quoi voilà. <laughs> voilà. <laughs> d'ailleurs loolu bokk na ci liñ doon wax sànq li tax musiba gaa yi musiba dal leen loolu la loolu bokk na mooy le fait que dëkk mënul nekk dëkk boo xam ne ñëpp dañoo bañante kon kii mi ngi liggéey kii kii mi ngi dugg ci yoonam lu yoonam nekkut kii mi ngi wax ci kii lu ñaaw kii mi ngi def maanaam ñëpp presque kenn muccu ci voilà gaa yi nga xamante ne dañuy liggéeyaate tous les jours du matin au soir dañuy am ay clients te defuñu dara lu dul liggéeyaat tous les jours du matin au soir da nga ciy gis ku dëkk ca kaw ga loolu man ñu gis naa ko exemple ku dëkk ci kaw gi day dem ndakaaru def fa ay ay deux trois ans ñëw tabax ay tabax mais tabax yu baax ay ay kër lay tabax doone danaan la def naa def naa dakaaw def naa fa ñetti at bi ñaq mais boo ko laajee lu mu la def dalay wax ne la daf doon di di di di di di sëriñ tout en fait dëkk boo xam ne looloo fay dox looloo tax nga am alal sëriñ bi quand même calcul est loolu du la étonné soo gisee yenn yenn yenn yenn mbir yu garaaw yi te loolu yëpp ci yoon wi c'est-à-dire li gën a garaaw mooy liñ doon wax la léegi rek cest à boo sooboo yoonu yàlla sa bakkan du la bàyyi mook seytaane duñ la bàyyi dangay gis koo xam te ne day jàng nii mais njàng mi li mu koy doyee lenn kese la muy mën di bind ay yenn kii. di xam yenn secret yi ñu naan ko lii boo ko defee nangam dañ da ngay dóor da ngay def kii diw nangam maanaam soo bëggee kii ku la tooñ sax nangam a koy dal wala ku la kii yooyu la ñuy def ah da ngay gis ñu bari bari dañuy laaj ay secret mais seen secret yi ñuy laaj yëpp mooy loo xam ne daal bu ko defee comme ça maas bi xam te ne moom <laughs> sama secret bi ba léegi gisaguma ko nag. mooy boo xam ne daal boo toogee huit heures dóor ko balaa dix xaalis bi ñëw man boobu boobu moom xam naa ni moom bu amoon bu mënoon a kii moom bu ma ko mënoon a baax dana baax mais gars yi leur vie durant loolu rek la wut loo xam ne bu ñu toogee dóor <laughs> affaire yi dikk voilà voilà. voilà loolu mooy dund bi loolu mooy seen dund alors que yoonu yàlla dafa laaj nit ki xolam mu génn ci leneen lu dul yàlla yàlla rekk la ci def daf ci def leneen yàlla kese voilà kese nit ñu baax yépp da leen di bëgg ngir yàlla bi ñu faral ngir yàlla mi ñu féeteel nan nga mën a boo xëy ne bëgg nga yàlla ba pare nga bañ nitam yi loolu mën na ne déedéet munoo ne sax bëgg nga yàlla ba pare bañ mbindeefam yi dafa bokk ci cheminement ci nekk Muhammad yi mooy ne da ngay bëgg mbindeef yépp te da leen di bëgg ngir yàlla yi kese et képp kenn ci ñoom yow yàlla rek ngay gis ci moom amul leneen. loolu moom mooy mooy def nga nekk ku absolu amalul ku absolu la sharqiyatan wala gharbiya amoo fa dëkk moo tax kooku danaan booy laaj jamono ji man fan laa nekk danaan la maam lisaanu xaalam jamono ji boo koy laaj man fan laa ne danaan la xamuma gisuma espace bi foo dem laaj leen man fan laa nekk xamuma xamu fan laa nekk parce que en réalité nekkuma fenn voilà en réalité nekkuma fenn et en même temps en réalité maa ngi fépp moo tax jagloowuma benn espace wëlif beneen ni ki noonu jagloowuma benn temps wëlif beneen maanaam kooku lisaanu xaalam noonu la loolu mooy lan mooy nit lay doon koo xamante amul fu mu fu mu bokk bokkul fenn dafa universel dafa universel voilà dëkkul penku dëkkul soow dafa universel fu mu nekk noonu la mel maanaam fu mu nekk na foofa mel noonu lay mel maanaam euh, fu mu nekk day dund selon dëkk selon circonstance boobu selon époque boobu mais boo ko tegaatoon ci beneen époque mu dund beneen époque boobu mais parce que dara du changer parce que yàlla rek moo ko ñor voilà yàlla mooy objectif am yàlla lay jaamu jeex na. loolu Muhammad yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa universel Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu dafa universel soo escalader yoon yooyu dafa laaj renoncement dafa laaj ah voilà dafa laaj xam dafa laaj yitte dafa laaj voilà dafa laaj. Euh, euh, nga nangu nga nangu yenn yi voilà mais yow su fekkente ne coow yi nit ñuy coow sa ginnaaw rek mënoo ko muñ sëriñ bi maanaam coow rek gi ñuy wax sa dafay waaru dafa def lii ah, sa waay dafa loolu rek mënoo ko muñ yow loolu kese kese da am problème pour muñ ko sëriñ bi yow mooy doo déggoo fenn yow bu fekkente ne nit ñi maanaam aspect maanaam tagg gi nga xamante ne moom lañ lay tagg da amal solo. wala ŋàññ yi ñu lay ŋàññ dafay am dalay dalay day day dalay dalay atteindre c'est parce que tout simplement yow saa départ go parce que ku départ ku dem ci yoonu yàlla ngay xam ne loolu ñoo ànd dafa ànd ak loolu dafa ànd ak nit ñi bañ a kontaan ci ni nga mel mais que yow soog la wuloo leneen lu dul yàlla nit ñi kontaan nañ wala mer nañ ñoom nañ ko toppatoo ji bu ñu paree. bu ñu meree ba pe ba mera mera mera ba ba futt ba pare boo wax li ñuy war a wax yëpp après ñu dem toppatoo ji ko ñëw ndax kontaan nañu yow moom loolu du bokk sax ci li ngay xalaat ndax gaa yi kontaan nañ waaw wala déet nan la ñuy réagir déedéet loolu bokkul ci li ngay lan la yàlla bëgg lépp benn question ngay am benn amul ñaar lu yàlla bëgg lan moo neex yonent bi sallallahu alayhi man ci loolu lay nekk neex na gaa yi. wala neexu leen ñoom après dinañ ko toppatoo ñoom ñu préparé ñu toppatoo ko fële bu ñu paree ñu ñu ñu raaw ñu rejoindre rendement ñu continuer ñu dem su ñoon suñ mu mënee dab baax na suñ mu mënul dab garaawul man mën naa dem man kese. voilà mën naa dem man kese garawul y a pas de souci par rapport ak loolu <laughs> voilà maanaam état d'esprit boobu lay yor. bëri na wala bëriwul garawul ah important wul parce que yàlla rek parce que te te te est xam ngeen ni kuy dem ci yàlla il faut mu xaar loolu il faut que mu attendre benn moment buy lu muy gën di dem au début dina ànd ak ñu bëri départ bi mais lu muy gën di dem di gën di yéeg di gën di yéeg da gis muy vidéo ci àndandoo yi gars yi di wat wadd wala boog en tout cas dootul tolloote gaa yi niveau day day dem dinaaw di dem bu demee nag ba ci sommet bi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu foofu da koy introniser su ko introniser daf koy def fursaan daf koy boole ci fursaan yi cavalier moo def cavalier waaw wala chevalier. le chevalier. voilà mu bokk ci ñi nga xam ne moo leen da di teg su góor góorgóorlu da koy xëcc finalement moom mooy mujj a nekk maanaam moo koy mujj jël euh, dafay jël. Euh, baaru ADN am yi ADN yi. matériel génétique bi wala signature génétique bi da koy remplacer da koy soustraire moom remplacer ko par bosam moom. waaw ko par bosam après. voilà. mais allo. mu nekk Muhammad yi eh. mu nekk Muhammad yi bu parfait. voilà. Muhammadien. voilà. un héritier Muhammadien et un successeur ahmadien. voilà nga xamante ne moom dootul nekkati Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu mooy nekk ci moom voilà mais loolu yéen euh, jarul ma ci wax kenn naan ko <laughs> loolu daal laaj góorgóorlu jaru ko parce que <laughs> bu doon ku mu neex egg foofu kon ba tey ñun ñëpp yegg nañ ko bu yàgg. Eh? mais c'est que affaire bi dafa laaj engagement dafa laaj renoncement dafa laaj abnégation dafa laaj ambition. te dafa laaj affranchir xam nga maanaam dañ simmeeku ci mboolem aada yi tradition yëpp ba mu des benn bu yent bi sallallahu alayhi wasallam jeex na voilà moom ngay màtt ci sa dëgëj bi ma dëgëj ah dëgëj mooy mooy mooy bëñ bii moleer buumu sunna yeneen ci bi saa saam ngay màtt foofu lépp dina ñëw nag ngelaw li dina ëff li mais montagne bi pour nga yéeg ba yéeg ci some boobu fil boobu ñu lay waddalal pour nga mën ci téye pour def sa phase finale escalade yi dafa laaj sa matt buumu sunna boobu ci dëgg ji lu ne dina ñëw nag pour pour dindi ñii dina ñu la rëkk ngelaw li dina ñëw et cetera mais nga mat rek yëg voilà parce que amul leneen moom rek moo fi nekk buum boobu kese kese kese kese kese kese mën a jàpp pour dem amul beneen amul beneen buum amul beneen voilà buumu sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jeex voilà. après ci ngay nekkee gor xam ngeen gor gor gor mooy contraire u jaam voilà mu ngeen diw esclave la keneen ki ci des kooku mooy gor pour nga nekk gor gor mais gor ah mooy foog nga gore ci àdduna bi nga gore ci xaalis nga gore ci jigéen ñi nga gore ci ci ci ci matériel nga gore ci ma maanaam euh, daraja yu ñu mën a jox nga gore ci mais nga gore ci lépp nga gore sax ci sentiment wu nit ñi sentiment bi nit ki am par rapport ak yow mais yow amul benn importance ci yow sentiment yi waaye ndeysaan sa waay da baax mm. yow daal vraiment dañ laa bëgg da nga non loolu amul importance yow mm-hmm. saa yow nag da metti non vraiment da metti quoi yow da ngay waaru non loolu amul importance yow da gore ci loolu gore nekk quelqu'un de de libre waaw d'affranchi de libre mm. voilà gor gor loolooy vrai gor voilà mooy li Siraj Malik si wax radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan ala himmati faj'al ilahi aliyatan bi ansirtu ghurran xaalisan kulla wijhati yàlla defal sama yitte mu nekk lu yëkkatiku yëkkatiku de telle sorte ma nekk koo xam ne damay gore set wecc ci mboolem wàll amul leneen lu may maanaam amul lenn lu may tënk lu dul yàlla yow amul leneen. yow. parce que nit ki su fekkente ne dafa libéré wu. Eh, tënku ci yàlla kese en fait day gore day nekk ku libre finalement mais te loolu dund googu dara dàq ko ci àdduna amul dund bu gën a neex dund koo xam ne dafa gore un libre daa loolu moo neex être un homme libre affranchi de tout esclavage voilà kenn moomu ko d'ailleurs kooku day incompréhensible maanaam nit ñi duñ ko comprendre wala day incom day nekk incompris aussi parfois yi muy wax day incompréhensible ni muy def day incompris parce que tout simplement parfois gars yi dañuy bëgg euh, loolu ñun xam nañ ko ci ci xew yi xew yi les événements là ah loolu moom wolof bu ne yaakaar naa xam na ko am na mariage wala am na ngénte wala yu mel noonu gars yi bëggoon mu def euh, affaire yooyu ñuy def ndayeele yi fii ndawtal yi fii euh, ak yeneen ak yeneen xeet yooyu gars yi di liggéey yooyu yëpp moom bu ci bëggut a def dara. gars yi dañ koy mbamb mais moom bu ci duggul da ngay gis day libre après day neex parce que lu tax parce que amul ku mu war a fay nangam amul ku ko war kii il n'est redevable à personne amul kenn koo xamante ne tey mën na taxaw war ko mën a wax ne ko sawaay ba ngay xew lii laa defoon kon nag léegi yaa war a def lii loolu amul te du fi nekk naan Eh, man de sama doom ji faaw ñu mën koo mayee parce que bu ñu ko mayeegul xam nga loolu casse-tête la après parce que fekk mayeeguñu ko li ma doon kii du ma am xew boo xam ne dinaa mën a récupérer sama affaire yi yi ma doon joxe fu ne def naa fa gi mais voilà il faut ma récupérer waat affaire yi après nga gis euh, muy seet ji ay ay gorom yaa ngi dégg. nga war a nag defar valise wala nga war a mais yooyu yooyu maanaam boo ci setee yow maanaam boo ci affranchiroo mais doo yow noo jàmm gi ngay am yow mënoo ko comprendre xam nga kan moo comprendre ki amul jàmm jooju ki nga xamante ne moom mi ngi tegoo ay xeeti coono yu dul jeex mais noonu la nag àdduna bi yëpp maanaam loolu mooy domaine boobu loolu nag boo ko defee ci sa mboolem mbiri àdduna nga am ne yàlla rek ka lay moom moom keneen moomu la leneen moomu la dara moomu la yàlla rek rek moo la moom. voilà loolu moom saa yi sa affaire baax na léegi nag léegi ne yow yow voilà tu vas vivre heureux waaw yow moom tu vivre heureux moom mais fekk amuloo loolu doo vivre heureux parce que tout le temps am na ay pression yu tegu sa ginnaaw. voilà ay pression pression entourage bi pression société bi pression nangam bi pression yëpp ay pression pression pression pression pression voilà mais yow bu fekkente ne da nga libre de telle soro que amul benn pression bu tegu ci sa kaw yàlla daal nga nga soxal te yàlla du teg du la teg pression yàlla du la teg pression xam nga lan moo gën a métti foo xam ñu daanele ko xam nga lu gën a métti te xaw a gën a naqaree comprendre euh, fan yee am nooy mbokk yu ma ko doon wax man l'islam dafa ñëw ngir libérer ma islam mais dafa ñëw ngir libérer ma ci mboolem yi ma doon jàpp di ma tënk Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala dafa ñëw libeere ma donc man du ma nangu keneen ñëw en tout cas sous prétexte sous euh, maanaam tuuru yeneen bi lay jëfandikoo sallallahu alayhi wasallam wala tuuru Cheikh Ahmad Tidiane pour ta'ala pour wëlbati ko defaat ma jaamam moom loolu du ma ko nangu voilà. déedéet ah non d'ailleurs loolu sax yaluwul maanaam fekk boobu moom ay affaire wu kii la woon quoi voilà kii euh, voilà que ni euh, boo bokkee famille sàngam nit ñi dañ laa war a def lii da nga war a kii da nga war a mais kenn mais yàlla moo ñu moom yàlla moo ñu moom te yàlla daf ñoo libéré. yeneen ci bi sallallahu alayhi mooy moom bu bu amoon kenn ku am droit ñu kaw wëlbati ko defaat ñu ay jaam yeneen bi lay doon sallallahu alayhi wasallam mais moom libéré nañ léegi man nga ñëw parce que dangay ngay utiliser turam nga bëgg ma wëlbati ko nga def ma man man sa jaam yow mais non loolu man damay bañ ah man damay bañ en tout cas man damay bañ voilà léegi nag ku mu neex nga nangu mais man damay bañ waaw. <laughs> mu nekk jaamu kenn yàlla daal bu mu mënee nekk jaamu xëy na nag xanaa sama bakkan te boobaa mu jéem ci góorgóorlu xanaa loolu mais après man ma ñëw nekk jaamu keneen moom loolu moom yaakaar ma ma def ko loolu moom sama ma ko daal <laughs> ma ko <laughs> loolu du ma ko gaaw a voilà ku ku te te te te boo demee ba am yàlla dëgg-dëgg dootoo ñàkkati dara en fait yow dootoo soxlaati ñeneen ñi réellement mais ñeneen ñi rek ñoom ñoo lay mën soxla mais pas yow nga soxla leen déedéet voilà. voilà gaa yi en fait euh, da ngay mujj nekk buur ko buur ngay nekk. mais pas jàmm voilà en fait da ngay gis ne yow même bu dee ndox moo naan kese nga am ndox moo naan kese nga yor yaa ngi dégg di dëbb mburu mu wow di ko mukk même bu dee loolu ngay dundee àjjana ngay ne mais nag après attention de il faut que sa bakkan laa wax nga affranchir ci boo affranchir ci sa bakkan doo mën di dëbb mburu saa su ne ah. leer laa la wax mais nag am na benn affaire bu am gis nga Cheikh Ahmad Tidiane Chérif la defee bu la jëlee ba intégré la lool après yow da ngay nekk doomam su la intégré wee noonu jël sa jël jël ADN am mu remplacer ko ci sa bos maanaam jël jël sa bos dindi ko remplacer ci bosam moom après da ngay nekk doomam moom dootoo ñàkkati déedéet en fait ci côté yàlla da ngay nekk ci plafond bi te côté am-am dootoo ñàkkati voilà voilà comme li sëñ Abass Sall doon wax radiyallahu anhu voilà lu ñu lu ñu soxla bu ma mën a am bu sottiwul moom déedéet gisuma ko li mu mën a wax nag mooy. lii yoru ko fii nii mais bu soxla bi teewee li koy faj dina fi ne waaw ah. ah. ah. non non non kooku dootul inquiété wuuti nan la am lu mu amul fan fan la koy jële loolu du du nekk maanaam loolu mooy nekk moom du nekk su wum loolu du nekk souci wum moom day vivre rek voilà d'ailleurs ñu ko ko comprendre wala xamuñu ko sax dañuy foog ne peut-être est-ce du day luxus est-ce que du day luxus xaalis quoi parce que fan la war a jële lii lépp en fait li ñu koy gis muy dépenser fan la koy jële ko est-ce que du day luxus xaalis finalement voilà <laughs> déedéet c'est que loolu yenent bi sallallahu alayhi moo la koy garanti la boo nekkee doomu spirituel Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko garanti Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala du tere mu am ay natt comme mbindeef yëpp parce que Cheikh yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam da doon am ay natt Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu da doon am ay natt mais du du du du nekk kii mais Cheikh Tidiane moom ci boppam la nga benn moment ñenn ñi dañ doon yaakaar est-ce que day luxus xaalis tellement xaalis bi ni mu daan dépensé dafa bari te te fan la affaire bi war a jóge quoi voilà ce qui veut dire yow li ngay ragal sax ah non yee eh, boo moytu kon nii eh, duma am lii eh, kon non yooyu en fait jaratul nga koy ragal parce que. <laughs> parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la garanti ne da koy am yonent bi moo la ko garanti da nga koy am jarul ragal <laughs> jarul ragal voilà jarul ragal voilà jarul ragal mais balaa nga yegg foofu da dem ba mujj esselé nga esselé voilà da ngay dem ba commencé beru maanaam dangay dem ba commencé nekk koo xamante ne voilà doo mën a sax wax ak nit ñi réellement en fait am moins que <laughs> à moins que yàlla defal na xéewal bu toll ni mu def la euh, maanaam vrai doono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ce qui fait nga mën a wàcc ci niveau bi nit ñi di comprendre ngay waxtaan ak ñoom ci loolu ah xanaa loolu mais soo mënul lool moom moom saa yi doo doo doo ko mën a da nekk fële rek ci kaw gars yi nekk ci suuf yow nga ne ca kaw ba après doo mën a waxtaan ak ñoom. ñoom hmm. foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa